بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashraf almursalin sayid al awalina wal axirin sayidina wa xabibina wa shafiina wa nabiyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa radiya allahu tabaraka wa taala an qutbil aarifina wa imam as-siddiqin mawlana abil abbasi ahmad ibn muhammad atijani wa xulafaihi almuhtadin wa ahli tariqatihi alfaizina arrabihina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante buur yàlla subhaanahu wa ta'ala di julli ci suñu yenente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi dellu si ba tey ci tafsiru suratul ma'arij ñi ngi woon fi borom bi subhaanahu wa ta'ala doon waxe ginnaaw a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim walladhiina fi amwaalihim haqqun ma'luum lis-saa'ili wal mahruum walladhiina gaa yi nga xam ne ñooñu jege borom bi subhaanahu wa ta'ala te jokk ci ñoom seeni mbir jag gaa yooyu yi nga xam ne la ba tey fii amwaalihim da nekk ci seen alal gi wala bokk nene ci seen alal gi kon cër boo xam ne maalum bu xam la ñoom dinañ ko génne jox ko lissaa ili ñel ñi nga xam ne ñooy way laaje aju laaci wal maxruum ak ñañu xañ ay yi ci lañ nekkoon ñi ngi woon ba tey ci buntu alal bi maanaam nga xam ne ci la mbir yi di wër-wërloo ci suñ jotaay bi weesu nag taxawoon nañ tuuti ci yi nga xamante ne ñoom ñooy yenn ayib yi nga xamante ne day dal nit ki nga xamante ne dafa amee alal wala boog alal daf koy eh, mu nekk yenn xeeti feebar yi nga xamante ne day faral di dal eh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu yoree alal wala boog ñi nga xamante ne dañoo bëgg alal Euh, loolu nga xamante ne def leen di yóbbee ba nga xamante ne day am yenn jikko yu ñaaw yoo xamante ne dañ koy amee day feeñee ci ñoom yooyu nag buñ ko jàppee rek comme ay musiba waaye mënef na koo jàppee comme ay mbir yoo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala daf ko feeñal ci doomu aadama bi ngir mu jóg ci ngir faj jàngoro boobu nga xamante ne moo nekk ci moom waaye euh, fu fekkente ne euh, faju ko nag loolu mën na koo mën na tukkal addunaam maanaam ci digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala mën na koo yàq yàq ay jikkoom yàq li nga xam ne moom mooy xolam ba nga xamante ne xol bi day feebar yàqu carrément ba nga xamante ne day mujj sax dee euh, ngir ne euh, alal bi moom mooy mujj noot maanaam euh, xol bi moo koy mujj jël dominer ko ba nga xamante ne dootu mante dara kon yooyu nga xamante ne nag moom la doon doon gis bokk na ci yi fi ñu mujjee woon moom mooy bi eh, jamaate maanaam moom mooy alal day tax nit ki nekk koo xamante ne dafa bari day bari lu muy ŋàññaate lu muy xastaate lu muy jamaate maanaam muy eh, di yor jikko yi koo xamante ne day séeneen nga xamante ne mënta supporter keneen ku mel ne moom yor alal ne moom ndax dafay nekk loo xamante ne ak day nekk ci biir moom moo tax comme ni ko alquran waxe woon ci aaya bi ñu mujjee a wax ci di ko leer muy leeral mbir moomu mooy alladina euh, yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati walladina la yajiduna illa juhdahum fa yaskharuna minhum sakhira allahu minhum wa lahum adhabun alim sadaqallahu alazim mooy gaa yi nga xamante ne dañuy jam maanaam mooy dañuy ŋàññe ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñiy euh, di def ay coobarewu di jël alal bu bari di ko dugal ci diine ci di ko dugal ci lii tax ah, diine jëm kanam eh, ñooñu di leen di ŋàññe eh, bu ko defee eh, ñeneen ñi ci des tamit ñi nga xam ne amuñu dara maanaam lu dul lu niiw lañ am góorgóorlu lañ ba amuñu tuut luñ joxe ñu di leen ñaawal di leen kokkali buur yàlla subhanahu wa ta'ala ne yàlla dana doxale ak ñoom doxali nu kuy kokkali dana leen feeñoo feeñu waayu kookali te mbugal mu tar mbugal mu métti dina leen dal mu teg ci ne yenent bi sallallahu alayhi nag gis nga ñooñu nag istaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan lan yaghfir Allahu lahum yow yenent bi sallallahu alayhi soo ñaaneen yàlla jéggal leen ak nga bañ leen a ñaan yàlla nga bañ a ñaan yàlla jéggal leen moo yem ci ñoom ndax soo leen ñaanoon yàlla jéggal leen juróom ñaar fukki yoon sax yàlla du leen jéggal kon loolu day wane gravité bi nga xamante ne moom moo nekk ci loolu euh, te loolu noonu dafa lëkkaloo ak beneen musiba bu borom subhaanahu wa ta'aala tudd ci alal ba tey muy nekk léeg ci yenn doomu aadama yi te li ëpp ci doomu aadama yi mucc ñu mooy li nga xamante ne mooy puukarewu gi maanaam puukarewu googu noonu d'ailleurs borom bi subhaanahu wa taala mi ngi naan ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim innamaa haadhihi hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa ziinatun wa tafaakhurun baynakum wa takaathurun fil amwaali wal awlaad eh, mu ne borom subhaanahu wa taala ne misaalu adduna gi mi ngi mel ni rek lii mooy maanaam lii rek la tey boo jëloon adduna nga bëgg nga bëgg ko modéliser. maanaam nga bëgg ko teg ne dama bëggoon modéliser adduna teg ko pour mu leer parce que baatu misaal loolu lay teg mooy modèle misaal gis nga même làkk bi dañ nuroo bi misaal modèle ah euh, nga modéliser ko ni nga xamante ne noonu lay euh, mooy fola laay fo wallahu caaxaat boosoon zina mooy taar-taar yi ci biti mooy décoration nga xamante ne li ci biti nii rek moo taaru waaye comme li yeneen bi waxal la sallallahu alayhi wasallam ne medd la voilà jiifa medd la loolu mooy xaqiqa wu àdduna ci biti nii rek lii taaru na wa tafaaxurun baynakum waaye tamit ak puukaréentewoo seen biir wa takaasurun ak di ëppalante fil amwaali wal awlaad ci alal ak ay doom maanaam njaboot mbooloo mu leen topp et cetera loolu moom mooy eh, mooy takaasur fil amwaali wal awlaad di ëppalante alal di ëppalante njaboot maanaam doom maanaam ay ay doom yu la topp maanaam mbooloo parce que doom yi ñaari xeet lañ nga xam te ne yaa leen jural seen bopp ak ñi nga xam ne ci li ne lañ ne maanaam nga doomu leen eh, ñu naan parce que léeg-léeg nga dégg benn waaye nag diw sangam sans bàyyi la maanaam politicien sangam moom sans bàyyi la maanaam et cetera wala eh, sama maam la wala yu mel noonu maanaam comme quoi daf ko doomoo te du politicien bi kese maanaam même xataa ba eh, nitu diine ji kii ne kii diw sans bàyyi la maanaam daf ko doomoo en tant que nitu diine wala daf ko bàyyoo en tant que nitu diine et cetera. kon maanaam yooyu maanaam yooyu dañuy dugg ci ndax alxuraan maanaam yi dañoo yaatu euh, léegi gis nga loolu mooy lii ëpp ñu bari ci àdduna boo doon xoolee quintessence maanaam tey boo doon xool seen àdduna dundu gi maanaam mën nga koo tënk ci yii nga xam ne moom lañ tudd nga xam euh, te loolu nag euh, voilà te te te te loolu moom mooy moom moom moom léeg-léeg feebar lay doon nga xamante ne foo caaxaan et cetera tout ça voilà yi nekk ci yooyu rek te loolu mooy jëmmi li tax par exemple sangara ak euh, maysir maanaam maysir mooy bépp euh, wutinu alal bu yomb maanaam tey tey koy jaare ci ay fo maanaam loolu mooy maysir euh, comme loterie PMI et cetera xeet yooyu noonu euro million hmm, et cetera Euh, mooy paris daal mooy di parier ak yu mel noonu casino yi et cetera loolu nag léeg-léeg nit ki euh, borom subhanahu wa ta'ala bi mu ne li tax mu xaraamal sàngara ak ak loolu maanaam ñoom li ñu bokk daf ne innama yuridu shaytan an yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghdha'a fil khamri wal maysir wa yasuddakum an dhikrillah wa 'an as-salati fa hal antum muntahun shaytan namul lulul lii ci maanaam sàngara ak Euh, fo foo yooyu lenn rek la ci namb pour amal leen pour defal leen ko mooy dugal seen diggante noonu ak bañante moo tax ngay gis euh, te loolu moom moo xew ci foo yi yu yu bëri sport bu bëree bëri bëri bëri daanaka mën nañ yëpp sax yi nga xam ne en tout moom la ñu gis ñun suñu jamono noonoo ak bañante da ciy bëri dañ naan woy l'esprit sportif loolu wax la rek nii ci biti mais tey tey tey équipe bu ñu supporter bu ñu gisee ni dañuy gagner seen équipe lu bëree bëri nga gis léegi ñu commencé xeex léegi ñu commencé mer léegi ñu commencé xasante di ŋaññante léegi ñu commencé di di duggante léegi ñu commencé di waxante wax yu ñaaw euh, naka noonu euh, équipe yi nga xamante ne souvent dañuy faral di daje te léeg-léeg daje bi di tàng nga gis ak noonoo maanaam comme niñ ko gisee oligan yi ak gars yi dëkk Russie yi fàtte naa nañ tudd euh, ñooñu nga xamante ne xeex rek la ñuy def bu ñëwee ci stade bi loolu rek la ñuy def d'ailleurs sax même bu dul stade maanaam bu ñu ñëwee rek xaar ne suba wala tey dañoo war a euh, dem fo fo dañoo war a fo yi d'ailleurs sax noonu lañ ko tuddee le jeu dañoo war a fo yi maanaam loolu la ñuy def kon loolu mu am pola ak caaxaan la maanaam te loolu maanaam mënuñu ko wëlbati bañ ne lii liggéey bu dagal la maanaam gisuguma ba tey ku ma mën a tegal wala lu ñu mën a teg ci sama kanam ba tax ma ni lii ak lii ak lii ak lii cas de figure bii lii day tegte ne nangam gi dagan man gisaguma ko parce que lépp li nga xam ne moom mooy wërwërloo ci mbir yow foo yooyu noonu yépp nag gis ah ah ñoom ñoo yem li ñuy def maanaam ñoo yem conséquence yi euh, ampleur yi ñooy wute selon nit ñi engouement bi ñu am ci xeetu foo yooyu mais euh, caaxaan fo euh, simmeeku xattaa ba léeg-léeg ci versaire yi dañuy ba set Euh, sangara si léeg day daw si biir bon am na ci yenn réew yi amaana du ci am mais euh, bañante gi noonoonte gi ah lool moom day am ci supporters yi ak tamit alal gi ñu ciy dugal euh, après gars yi dañuy mer parce que ndax dañu nekk di di di yàq lan suñu suñu suñu koppar maanaam. fi mu toll euh, ci bourse bi euh, club bi wàcc wàcc na et cetera bon loolu euh, xëy na jarul ñu ci arrêté wu pour wax ne maanaam pour pour gis ne jëmmi li taxoon ñu xaraamal sàngara ak li nga xam ne moom mooy foofu xeetu foo yooyu mooy casino yi Paris gagnant yi PMI yi Lonase yi Euromillions yi et cetera mooy jëmmi li nga xam ne moom moo am ci fo yi nga xam te ne moom lañu ñu xam moo xam. Euh, fomi bal bi lañuy ñuy ak loxo lañ koy jële wala ak tànk ak nu mu koy dóoree maanaam ñoo yem euh, léegi li xamante ne moom mooy borom subhaanahu wa taala daal ci teg ne euh, d'ailleurs bi muy wax ci wàllu sàngara ak yooyu daf ni ba pare da leen di dummóoyloo tub yàlla dellu ci yàlla parce que bokk na ci fo yooyu tamit li ci garaaw mooy le fait que nit ki koy def jamono ji mu koy def day day maanaam du du a occuper wu en même temps ci di fàttaliku yàlla di tudd yàlla di dellu ci yàlla voilà wa amis ak julli xattaa ba làmb gi nga xamante ne wolof yi ñoo ko moom maanaam ñoom ñoo koy def seen biir eh, heure ñu koy def ak waxtu wi nga xam ne moom lañ koy def sax da ngay gis ne dañ koy seytaane da leen di njaxte ci ñu def ko jamono joo xamante ne eh, eh, julli yu bëri dana leen romb julli yu bëri bëri di romb da ngay gars yi dañuy teel a ñëw déjà ñooñu mu leer na du julli euh, te bu ñuy ñibbi timis de kii euh, timis de jot wala mu guddi loolu yëpp nekk ay xeetu musiba te alxuraan nee na lii moo tax ma xaraamal sànga lii moo tax ma xaraamal xeetu foo yooyu loolu nag moom moo retrouvé wu suñu xeetu foo yi ñu xam maanaam ba léegi nii gisaguma kenn ku ma mën a indi benn dalil bu ne serait-ce que dalil bu ndaw buy tegtale ne loolu maanaam man dagan na voilà te loolu dafa bokk ci loolu lu mot a bàyyi xel la te boo xoolee euh, euh, alal ji ciy dugg ak yàq gi ci am ba pare nekkul loo xam te ne luy jur la parce que loolu lu am solo la tamit maanaam nekkul moom en soi luy jur luy jur xaalis lu dul xaalis boo xamante ne euh, dana wër gaa mais anam gi muy wëree moom du jural njariñ nit ñi maanaam du jural njariñ nit ñi voilà du jural nit ñi comme tey ki defar ay ordinateur wala defar ay ay télé wala defar leneen benn mbir wala boobu mu bay maanaam nga gis ni kon lii ñii lii dañ koy lekk maanaam et cetera loo xam ne njariñ bu ñu mën a laal la mais alal googu du du ko jóg loolu nag rek taxul mu ñu war a wax ne mais liñ ci bëggoon a rek mooy boo bëggee jàppee comme support eh, ci économie loolu laa la bëggoon a wax rek ne la loolu modèle boobu noonu comme en tant que support économique maanaam dafa dafa dafa tëgg dafa taggatémbe maanaam dafa taggatémbe te te li mu tegu dëgërul ci li mu tegu dëgërul. il suffit que mu am yenn crise yi rek nga gis lépp màbb kom ni nga xam ne noonu lañu ko gisee yal nañu yàlla sàmm kon adduna euh, loolu la mu ne ak puukare wu boo xoolee nit ñi adduna yëpp loolu la maanaam dañuy puukare wu di ëppalante alal ak ak ay ak ay ak ay doom ay njaboot maanaam ay nit ñu leen topp euh, léegi tey bu xoolee loolu feebar boobu borom subhanahu wa mi ngi koy nettali ci euh, sourate Kahf benn waay bu mu daloon ba mu naan waa ji naan moromam euh, qaala lahu saahibuhu wa huwa yuxaawiruhu ana aktharu minka maalan wa a'azzu nafara man gis nga muy leeral maanaam bëri ëppalante googu nu mu mel daf ni ko dafa ne moromam bi moromam bi nitu yàlla la moom nag moom nitu nitu nitu caaxaan la nitu adduna yi kese la daf ni ko man maa la ëpp alal ana aksaru minka maalan ba ba daf koo wa a'azzu nafara man sax maa la ëpp ay mbooloo yu ñu maanaam mbooloo mi nga xamante ne moom laay àndal classe sociale bi ma bokk bokkul ak yow maanaam maanaam teraanga jipp teraanga da koo rek ci am am alal bi mais ak ñi muy àndal wala boog mbooloo yi nga xam ne ñoom ñoo ko topp ñoo topp ginnaaw waaw ba pare wax na ko sax ne ko wa ma azunnu sa'ata qa'iman man yaakaaruma sax ne waxtu wi ñuy wax dina ñëw dina yegg si maanaam waxtu dina taxaw voilà dina taxaw moom gisul sax ne comme niñ ko waxee ci jotaay yi weesu que ni borom subhaanahu wa ta'aala dafa am benn compte à rebours bu mu teg maanaam comme tey boo jëloon horloge boo boo jëloon euh, daal koy programme ne par exemple une heure du matin dama yee mais gis une heure du ni mu naan tey tey rëgg yëngu-yëngu daa lay bett waxtu noonu la ko borom subhaanahu wa ta'aala Euh, walillahi masalul ala et que laa rayba euh, moom waxul ne xaa waxul ne aatiya sax moom waxul ne yaakaaruma ne waxtu wi dina yegg si dane yaakaaruma taxaw voilà qaa'ima taxaw parce que affaire bu ñëwee ni day taxaw tëg maanaam da koy bett te loolu moom gëmuwuloon loolu Euh, te loolu lii tax muy dal nit mooy di occupé wu ci mbir adduna yi trop mbir adduna yi yittew ko ba nga xamante ne day fàtte boroom subhaanahu wa taala euh, adduna nag du jëmmi téye ko moom mooy musiba bi mais musiba bi fi mu nekkee mooy mu yitte loola ba dootoo xalaatati boroom subhaanahu wa taala mooy alhaakumu takaasur mooy ne bëri ëppalante gi bëri lante gi daf daf daf leen a yittewoo daf daf leen préoccupé ba nax leen seen xel mënatu la dem ci seen borom subhaanahu wa taala et jàpp nga ne sax ñi nekk ci di fàttaliku yàlla di tudd borom di toog ci jotaayu zikar yi di toog ci jotaay yi nga xam ne dañ fi fàttaliku borom subhaanahu wa taala dem di julli ji ci mbooloo ci jàkka yi ak juma wala yooyu noonu ñooñu dañoo am temps kese dañoo am jot kese. di dem ci ci ci ci ci ci jotaayu diine yi ñuy waxtaanee waxtu diine fi ñuy jàngee diine et cetera ñooñu dañ am jot kes maanaam doo fa bokk ci sax seen programme gis nga loolu borom subhaanahu wa ta'aala subhaanallah ni muy yéemee ni muy amee dafa garaaw day gis koo xamante ne maanaam loolu da koy préoccupé ba nga xamante maanaam bu daan dem sax di julli ji wala mu daan dem jotaayu diine yi wala boog mu amoon maanaam programme bu mu tëraloon ba tax ne euh, euh, euh, bis sangam heure sangam su jotee. man ak samay mbokk jullit dinañ tase ci foo xamante ne dinañ fa yokkantee dinañ fa boo gën a dëgëral suñu ngëm dinañ fa yokkante suñu diine maanaam da ngay gis tellement mbir mi da koy préoccupé day tëb fa benn ñaar ñett day dem ba nga xamante ne xelam dootu ci demati maanaam bu heure boobu jotee sax day fàtte ne heure boobu heure bi mu daan tasee ay mbokkam jullit lañ ci yoonu diine ci buntu diine ba nga xamante ne sax léeg-léeg heure boobu day def sax mu woo téléphone kenn ci ñi nga xamante ne ñoo fa nekk maanaam Euh, ndax fàtte na ne heure boobu maanaam loolu moom moom moom moom mooy heure heure heure boobu loolu la mooy alhaakumu takaasur hattaa zurtumul maqaabir yal nañu yàlla sàmm loolu moo tax ñu bëri war nañu ressaisir war nañu dellu si waat ginnaaw war nañu xoolaat bu baax seen bopp parce que euh, ku xoolul sa bopp ku ne bés dina ñëw di nga rëccu bés dina ñëw di nga ko rëccu parce que alal gi pomet la wa maa hayaatu dunyaa illaa mataa'ul ghuruur adduna jii dara lu dul jumtuwaay yoo xamante ne ay naxaate la naxee mbaay kese la fi nekk day naxe alalu adduna vraiment euh, am na solo lool comme niñ ko gisee ci suñu jotaay yi weesu am na solo mat naa téye mat naa am lu bëri ci la aju mais warul nekk loo xamante ne sax ci xolu doomu aadama euh, beneen mbir bi nga xamante ne euh, moom mooy ba tey ci biir loolu moo tax ngay gis ñi nga xam te ne affaire alalu àdduna da leen a tax da leen a yitteel da ngay gis dafa am ay jikko yoo xamante ne ñoom ñooy am moo tax borom subhaanahu wa dafay wut ay saar yoo xamante ne day wax ci ñoom euh, ngir maanaam gis ay yu bari yoo xamante ne day wax ci ñoom day wax ci loolu ngir prévenir nit ñi ne leen bu leen mel nii liñ doon wax ci jotaay bii weesu nga xam ne dañ koo euh, joxe exemple comme benn virus maanaam ay xeetu feebar ay virus yu nekk ci xolu doomu aadama di yàq carrément li nga xamante ne moom mooy jëmmam ji di nelaw ci biiram du ko gis su alal ñëwee mu gis ko wala nag alal day ñëw sax du ko gis te mu nekk yu war a faj yu war a taxawee loolu moom moo tax yoon bi nga xam ne mooy yoonu yàlla centre bi maanaam loolu bokk ci mooy nan ngay doxale ak alal maanaam ban idéologie ban mentalité nga war a am ak ban concept nga war a am par rapport ak alal dafa am solo borom subhaanahu wa taala moo tax bi mu tuddee julli gi rek ak li ci aju jokk googu nga xam ne moom ngay jokk sa borom subhanahu wa ta'ala li mu njëkk a tudd mooy alal parce que dafa important dafa am solo léegi nañ xool borom subhanahu wa ta'ala tey par exemple mi ngi wax ne par exemple euh, suratul humaza naan waylul li kulli humazatin lumaza alladhi jamaa maalan ci beneen jàngeen alquran alladhi jamaa maalan wa addada beneen jàngin wa adada ya subhaanallah alquran dafay yéeme quoi ni muy xataa ba ba ba eh, kii bi eh, riwaayaat yi maanaam eh, version yu njànginu alquran yi dafa yéeme ni muy amee voilà waa Kuufa ba des Aasim rahimahullah mooy ñoom Hafs ñoom lañ jëla ñoom ba des ñooñu ñoom ni ñuy jàngee mooy jammaa voilà bi euh, xam ne moom mooy euh, borom subhanahu wa ta'ala foofu dafa ne toskere mbugal xur kuy bëri te safara ñeel na képp koo xamante ne humaza euh, xoolaa koonu alalu jàmbur yi la ba cay wax ba cay doxalin doxalin wu ñaaw maanaam di wër di rambaaje di yàq ay diggante mooy humaza wax looloo la wax naan hammazim masha'in bi namim mooy koo xamante ne hammaz la maanaam xool alalu jàmbur yi soxore leen masha'in bi namim muy dox di rambaaj voilà ku gis mu nar a am rek dana fexe fexe fexe ba dox mu rambaajee parce que alala dee ci xol bi jàpp na ni poste bi mu ne wala surtout loolu day dal yenn ci mbokk politiciens yi daleen di dal ak ñu dul ñoom ah dama leen tudd rek ngir ne échantillon la boo xam ne ku leen gis euh, jikko jooju ku ko gis dina dina ko xam te waxuma ne politique baaxul waxuma ne politiciens yi tam baaxuñu déedéet am na ci ñoom ñoo xamante ne baaxuñu ñoo xam ne bu leen feebar bi dalee nii lañuy comporté woo loolu laa wax euh, kon ñoom lan def ñoom euh, da ngay gis bu ñu nekkee ci da leen di jaral lu ne moo tax humaza lu maza dañuy ayibal nit ñi di leen jam di wax ci ñoom loo xam ne leer na leen ni du dëgg leer na leen ni du dëgg dañuy sosal di ŋàññe maanaam di tourner fee yi loolu mooy lu maza mooy dañuy tourner fee yi di jam nit ki mooy gis nga yéen a fàtte alladina yalmizuna mutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqat nga xam te ne nit ki day génne alalam joxe ko ñu di ko ŋàññi ci alal googu maanaam mooy dañuy détourner dañu maanaam commentaire bi ñuy def ci waa ji alal ji mu def maanaam dañu koy détourner yàq ko carrément alors que bu dee rambaaj li ngay toxal dëgg lay doon sauf que ni nga koy toxalee mooy yàq rek nga ci jubba alors que kee day day day day day day interpréter day gëndale wax ji maanaam mbir mi fee yi jëf yi daf koy interpréter lu bon loolu mooy euh, euh, euh, voilà waa waaw comme alxuraan ci boppam yeneen bi sax sam comme ni ñu ko waxee wa minhum man yalzimuka man yulzimuka fi sadaqat am na ci ñoom ñoo xam ne dañ lay ñaññ maanaam dañ lay jam maanaam dañuy interpréter lu bon yow ni ngay doxalee ci alal ji nga xamante ne mooy alalu asaka yi wala alal ji nga xamante ne moom nga yor moo tax buñ leen joxee ñu kontaan suñ leen xañee ñu mer. mais maanaam kon loolu mooy interprétation bu bon bi ñu am ci jëf yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo leen yóbbee loolu wa minhum sax man yaquluna huwa uzun am na si lool mun am na ci sax ñoo xam ne ñoom dañuy dem ba ci yeneen bi sax am ne moom benn nopp la moom moom moom nopp rek la ñenn rek lay dégg am na ay nit benn nopp loolu dëgg la mais euh, mais yeneen bi moom sallallahu alayhi bu nekkee benn nopp tamit uzunu xayrun lakum waaw moom moom nopp yiw la ko ni ko nopp yiw la euh, kon maanaam nga gis ne interprétation bu bon boobu nga xam ne moom la ñu am loolu nag ñu ëpp nag ñi nekk ay naafeq ñoo yore ci ko boobu wala yéefir boo xamante ne kéefirum gi raxu ci dara ñooy amee jikko jooju nga xamante ne seen xol day jeex takk takk takk takk ci euh, ci ci alal nga xamante ne ñoom déggee ni seen bu ñu déggee ne remaniement nar am sax nga gis ñoom ñëpp ñu tiit commencé di yàq deru nit ñi di wax pour wane ne ñoom ñi ngi ci affaire bi et cetera maanaam ay jikko yu doy waar la ñuy yor loolu nag du politiciens yi rek ko am dama joxe exemple ci politiciens yi mais am na ci nit ñi voilà ci biir ay gango nit ñuy ànd ci xaritoo yi ñoo xam ne attan nañ koo yàq attan nañu yàq diggante ndey ak baay attan nañoo yàq. diggante doom ak wéyju attan nañoo yàq diggante ay mbokk te ko ci lan parce que tout simplement dafa am lu ñu séntu alal loolu rek attan nañ koo def ñooñu nag mooy ñoom la alxuraan naan humasa lumasa mooy kan allazi jamaa maalan wa addada mooy ki nga xam ne day dajale alal di ko lim nag toog di jàkkaarloog alal di lim parce que ñu bëri dañ naan mais euh, léeg-léeg ñenn ñi nga xamante ne dañ leen bi jox yenn ndombo tànk yi ba pare ñu këpp kees mais xanaa duñu doyal maanaam question boobu ñu bëri dañ koy posé wu en réalité Alxuraan leeral na doyal c'est-à-dire que noonu bindoo maanaam ñoom nature bi noonu la mel c'est-à-dire que jikko ji ñu yoree mooy humaza ak lumaza bi Alxuraan di wax moo def ci ñoom ne duñu doyal mënta ne ñu doyal c'est-à-dire que. Euh, euh, d'ailleurs nit moo mel noonu comme li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon bi mu naan law utiya libni aadama waadiyan min zahabin la la la la la euh, la la la la yatlubu waadiyaani wa in utiya waadiyaani min zahabin aw min maalin ci beneen riwaaya la yatlubu salaasan wala la yatlubu saalisan wa maa ab du wa maa mala ab batnu ibnu aadama illa turaba wallahu taaba ala man taaba euh, suñ ko joxoon xud xud lëg benn contrat wala benn maanaam lëg alal wurus dana wut ñaareel boo ko joxoon ñaareel dana wut ñetteel ndax dafa wala la yaqlubu saalisan ba pare daan ne doomu aadama biiram bi dara du ko feesal lu dul suuf wallahu eh, yatubu ala man taaba yàlla nag dana nangu ko dana nangu ku dellu si tuubal ku dellu si ci moom ala man taaba ci ku dellu si ci moom mais doomu aadama nii la mel naturellement loolu moom moo tax gars yi dañuy dajale lu ñu gën di dajale léeg-léeg nga dégg nag man seetlu naa ne ñu am alal ñoo ci gën a ñoo fi gën a nekk bon du ñu am alal ñëpp bien sûr parce que ba mu des ñi nga xam ne bien sûr lan euh, dañoo tarbiyewu loolu moom moo tax ñuy tudd feebar yi maanaam ci ne am na lu ko mën a saafara et que saafara googu nag moom moo lay jokkale ci ñi et que loolu forme manifeste la bu feeñ bu leer la ci ñi nga xamante ne boroom subhaanahu dafa def ngëneel ci ñoom voilà dafa ci ñoom euh, mooy duñu xër ci alal noonu ñu ci këree noonu voilà euh, jikko jooju nag dina dal kon euh, mbooloo yu mel noonu euh, nga xam ne day dajale alal ba pare di lim nag maanaam day am plaisir waa adada waa waa addada maanaam le fait que muy toog di lim way nangam bi bi ci compte bi kii bi ak bi ci bële ak versement bi ma jot suba ak versement bële kii nangam di compter léeg-léeg sax mu jëlaat liquide bi xoolaat compter waat battre waat xool maanaam xel mi maanaam xol bi dem ci loolu maanaam loolu loolu mooy ni vraiment kontaan na ci affaire bëgg na ko maanaam euh, kooku tey bis bu gisee ni am na lu ci manqué rek wala yooyu da ngay gis fit wi tëb mais lu mu tuuti tuuti fit wi day tëb moom dañ ne àdduna ak àllaaxira lañ ko yàqu loolu day beneen bi daal ñetteel bi nga xamante ne euh, beneen bi ci des bi ci buñ xooloo ci beneen jàngi mi di jamaa mooy day dajale di dajale di dajale jamaa mooy du dajale rek seen déedéet day dajale ay place yu bari voilà ay alal fu bari ci anam yu bari mais loolu yëpp amul lum ci objectif jaamu ci yàlla ci dara lépp na dajale rek maanaam kontaan ci voilà waa adada ak limam maanaam lim yi tamit da koy dajale ba pare yaxsabu anna maalahu axlada moom jàpp na ne que ni alalam googu euh, daf koy saxal ci àdduna loolu moom ñàkk xel lay doon loolu moom moo tax la ne mais diw ak âge bi mu am yëpp mais moom mënu woon bàyyi rek quoi léegi mu dem xoolal concentré wu jaamu yàlla parce que alal gi moom ay sëtam sax mën nañ cee dund déedéet bu ko def de. al affaire yi dafa dee ci xol bi yéen c'est affaire boobu il comprendre ko du ko def xanaa ñu forcer ko ne ko sawaay démissionné léegi génn bàyyi bàyyi léegi gone yi ñëw fu foo lañ ko déglu du du du baax parce que affaire yi ñoo dee ci bi te loolu mënoo ko comprendre parce que nit ku mu dalul loolu maanaam nit ku mu dalul moom du ko mën a comprendre loolu à travers texte alxuraan yi ak sunna mu daal ci xamee par rapport ak psychologie wu doomu aadama parce que alxuraan ak sunna dañuy jàngale psychologie wu doomu aadama lool moom mooy tax mu koy mën a xam mais su dul loolu du ko mën a comprendre parce que moom xolam melul noonu moo tax du ko xam c'est dafa am ay jikko ak ay doxalin ay mel yoo xam ne ku mu darul mënoo koo xam maanaam ku ci yow ci ay musiba doo loolu nga sakina bi jullit maanaam dal bi xolam di dal xel mi dal euh, yéefe yi duñ ko mën a xam mais tamit. mais tamit ñoom maanaam tiitaange gi ñuy dundee phobie bi jaaxle tiit ab jullit du ko mën a xam jullit du ko mën a xam ah lu dul à travers texte yi maanaam alxuraan ci lay mën a xamee ni ndekete psychologie wu naafeq yi ak yéeféer ndekete seen biir ndekete nii la mel maanaam moom du ko mën a xam du ko xam parce que mi ngi mel ne ku iñaanul koo xam ne dafa yéene ñëpp lu baax moom du xam mais xat-xat ak métit ak coono ak naqar ak vraiment dund gu métti gi nga xam ne moom la ki iñaan di dund moom du ko xam parce que dund ko ci xolam maanaam nekkul ci moom loolu moom moo tax du ko comprendre du ko comprendre te benn yoon day mel ni addunaam daa tukki alors que ci coono googu la ne parce que loolu kii du ko mën a xam loolu moom moo tax feebaru xol yi jar a jóg te yii ñuy wax nii dina yëgle dina leeral lenn ci li tax borom subhaanahu wa di lëkkale zikrullah ak iqaamu salaat ak itaa'u zakat maanaam di tudd yàlla di fàttaliku yàlla jox yàlla sa xol dellu ci yàlla ak taxawu julli ak di ak di jël azaka di ko joxe wala boog li la yàlla wërsëgal nga di ko dugal fi nga xam ne moom la moo jaadu nga di ko jaarale ci ci ci ci eh, ci ci kanam yu baax yi. ci ci jaar-jaar yu baax bien sûr nga jëli tam ci jaar-jaar yu baax bu ko defee muy jàll ci jaar-jaar yu baax yi aussi euh, mais lii ñu bëri dañuy jàpp ne ñi muy dal rek mooy ñi dul nitu diine ñoom loolu la loolu loolu loolu la yaakaar mais borom subhaanahu wa ta'aala mi ngi ñuy yëgal ne am nitu diine yi loolu da leen di dal. mu ne wa min ahlil kitaabi man in ta'manhu bi qintaarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'manhu bi dinaarin laa yu'addihi ilayka illaa maa dumta alayhi qaa'iman dhalika bi annahum qaalu laysa lanaa fil ummiyyiina sabiil wa yaftaruuna ala allahi al-kadhiba wa hum ya'lamuun dafa am ci ñi ñu jox téere bi maanaam bu dee ñu jiituñu mooy yahuudi ak nasaraan mais boo ko jëlee ci anam bu gën a matale mooy ñi nga xamante ne tout simplement jàng nañ diine jàng nañ téere yi ñooñu tamit ñoom ñee ñoo nuroo te yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni la tattabi'unna sunana alladhina min ko shibran bi shibrin walaw daxalu jox ra bi la daxaltumuhu di ngeen topp Euh, baaxu yoonu gaa yi nga xamante ne ñoom ñoo leen jiitu woon tànk tànk xadaman bi xadaman sibren bi sibren dëggu tànk fu ñu teg seen tànk di ngeen ko fa teg jéego yi nu ñu tollu noonu ngeen koy def ñoom bu ñu duggoon ci paxu mbëtt sax di ngeen ci dugg ñu ne ko xanaa yahuud yeeg nasaraan yi ngay wax yow yenente bi sallallahu alayhi mu ne fa man keneen kan lay wax kon su ma maanaam kon mooy li alxuraan bi wax naan ñi ñu joxoon yi yahuud yeeg nasaraan yi mais day xew ci suñu monde diine ji l'islam bii faut pas que ñu yamale ko ci gaa yooyu yenente bi sallallahu alayhi nañu ko voilà kulli li leen daloon dañuy daw moo tax borom bi ne maanaam am na ci ñoom nag ñoo xam ne soo leen joxoon qintaar ne la dencal ma qintaar gi dinañ la ko delloo dinañ la ko delloo qintaar maanaam dañ koy nattee rek ci alal bu baree baree bare nu mënti toll daañu la delloo waaye am na ci ñoom ñoo xam ne soo leen joxoon diinaar benn kese ak dërëm kese boo leen ko dénkoon laa yu addihi ilayka du la ko delloo mukk illaa maa dumta alayhi qaa'ima xanaa nga taxawu ko de taxawu ko temm saa sama alal ji di nga ma ko jox sama li ma la ma ko jox dénkoon di ko jox man dama la kaa dénkoon voilà voilà nga taxawu mu ne xam nga lan moo tax ñu am jikko jooju mu ne zalika bi annahum qaalu xoolal mentalité bi gis nga muy wax mentalité bi ñuy amee mu ne ñoom dañ naan zalika bi annahum qaalu laysa lanaa fil ummiyyiina sabiil ummiyuuna yi mooy ñi nga xam ne jànguñu bariwuñu xam-xam wala duñ ay kilifa diine ñun amuñ ci ñoom benn yoon c'est-à-dire que ñun amuñu benn devoir envers ñoom voilà alal jii ñu ñu day dénk sax ñun daanaka dañ ko yelloo voilà nga xam ne dañuy différencier carrément entre ñun sëriñ si yéen taalibe bi mais différence boobu moom dafa leer ci bopp bi maanaam dafa nekk loo xam ne psychologiquement noonu lañ mel te noonu lañ yaroo psychologiquement mentalement idéologiquement mooy nag mooy ne man doomu soxna laa yow nag doo lu dul kenn ci taalibe yi voilà te am maanaam mentalité boobu loolu moom mooy waral boo leen joxoon sa sa alal maanaam nga dénk leen ko ni dencal ma ko seen bi yow laa wóolu dencal ma alal gi ñoom ñu sàkkal ko pexe xanaa nga taxawu leen lool yóbbu leen justice yéega ko wàcc nangam nangam bañ xam ne lii nag vraiment jaaratu ko dinañ la ko te dañ koy yor du question que ne dañ kaa yor déedéet dañ koy yor mais dañuy bañ parce que jàpp nañ ne amul amuñu benn devoir envers yow ay droit rek lañ am envers yow te li gën a li nga leen amal comme li sëñ <laughs> euh, gën a màgg teraanga gi gën a rëy gi nga leen defal mooy jëmmi juddu gi ñu juddu le fait juddu nañ rek moo tax. yow loolu nga leen ameel cant ak ngërëm goo xamante ne mënoo ba keroog ngay boobu nag léeg-léeg sax même taalibe yi bi la ñuy am ah waaw comme sëñ bi moo lekk sama alal de moom waaw man de moom laa ko defoon pour mu tabaxal ma kër fële mais bon daf ko def daf ko kii quoi xam naa ah, ah ci diine ji rek na ko war a def ah xam naa non non moom moom moom xam naa ni ci kii rek la ko war def ci lu baax rek la ko war a def. ah bàyyi naa ko de ci lu baax rek la ko loolu mentalité boobu maanaam dañ koo dugal ci bopp nit ñi ba nga xamante ne nit ñi maanaam mënatuñ sax réfléchir maanaam toog xalaat ndax est-ce que lii jaar na waaw wala déet te li ci gën a garaaw soo ko waxee dañu lu tax ba duñu dingat lu mel nii te alquran dingat looñu ko yeneen bi sallallahu ko lu tere ba ko dingat lii moom dañ koy dingat insha allah parce que du mentalité bi jaadu ci diggante ay mbokki jullit jaaduwul borom subhaanahu wa ta'aala nee nañu yaa ayyuhal ladina amanu te ñun la doon waxal jullit ñi waxul woon yéefi yahuud yeeg nasaraan yi yaa ayyuhal ladina amanu inna kasiiran minal ahbaari war ruhbaani la ya'kuluuna amwaalan naasi bil baatil wa yasudduuna an sabiilillah loolu la alxuraan wax et eh, yéen nga xam ne gëm ngeen te dëggu li bëri muy muy muy muy ak xeetu zuhaad yi muy muy ruhbaan yi nga xam ne ñoom ñooy fóori ci sëriñ si nga xamante ne xeetu sëriñu taariyaax la ñu doon ne tey ay kurus dañuy yëngal kurus lu bari ña looloo leen wutale mooy ñee dañuy jaay xeetu xam-xam bi ñee xam-xam bi la ñuy mettre en avant ñee nag le fait que ñu mën toog di jaamu yàlla di sikar lu bari di wér lu bari di def nangam nangam bu la dañuy ñaanalaate et cetera loolu la ñuy mettre en avant ñooñu ñu bëri ci ñoom la yaquluuna amwaalan naas baax baatil dañuy lekk alalu nit ñi ci caaxaan wa yasudduuna an sabilillah ba pare dañ lay dumuyuloo yoonu yàlla loolu mooy dëkk parce que maanaam c'est-à-dire que alxuraan dafa leer même bu dee ci cosaan bi yahuud yi ak nasaraan yi ñoo ko incarné mais boo xoolee cosaanu baat yi fi ñu jóge ak li nga xamante ne moom mooy li ci tegu mais mooy exactement mooy am ci julli nit d'autant plus que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam neeroo lu mel yéen fii di ngeen am ñu ko mel mais loolu mooy réalité léegi lan moo war a tax ba waruñu taxaw ne lii dañ ko dañ ci war a duut baaraam lii du nii parce que tout simplement alquran wax na ko te dañu koy wax parce que alquran lu mu wax ñun dinañ ko wax insha allah ku kontaan kontaan ku mer mer nga raawul parce que tout simplement loolu mooy li jaar te noonu rek lañuy defaree suñu jikko yi suñu doxalin yi liñ fi wax yëpp buñ ko xoolee ci virus yi nga xam ne ñoo mën a dugg ci xolu nit yàqal ko digganteem ak borom subhaanahu wa ci gaa yi jag yi borom subhaanahu wa ta'aala di wax ci suñu aaya yi ñu ne ñi nga xamante ne ci maari ji lañ ne suuf yo yéeg ci yoonu yàlla ci étage yu kawe yi li leen ko teree def mooy jikko yii te yii dinañ ko soutenir ak ku ko mën ak ak ak. kontaan nga kontaan ku mer nga mer moo xam ñun jikko jooju mi ngi ci ñun wala nekkul ci ñun bu nekkee ci ñun tam garaawul dinañ ko tudd parce que du ñun ñoo important bu nekkul ci ñun tamit alhamdulilah dinañ ko tudd ak lu mën a xew ñu ngi ñaan borom subhaanahu wa ta'aala mu sori ñu ko mu jikko yooyu yëpp nii lii nii lay dem voilà euh, am na tamit ñoo xamante ne. jikko yi alal gi li mu leen di yàqal virus bi muy feeñal ci ñoom mooy jikko yu ñaaw yi muy feeñal ci ñoom mooy da bi di yóbbee ci ñuy ñaax nit ñi ak di wax wax ju ñaaw comme la alquran yaa ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëggu bu leen yàq seen jëf yi ngeen di def seen alal seen saraxe yi ngeen di saraxe bu leen ko yàq seen jëf ji ngeen jël di ko dugal fu baax bu leen ko yàq ci ñaaxaate ak wax ju ñaaw comme ki nga xamante ne day def ngir gis tam diw sàngam joxe na nangam ñu yëkkati ko wane ko ci biti wala diw kooku du gor kooku li ko defal lépp li ma ko defal lépp musu taxaw ci mbooloo wax ko musul taxaw ci mbooloo wax mooy jikko ju ñaaw alxuraan nee na loolu boo ko defee si jëf yi yaa ngi koy yàq li nga defoon yëpp nen na te lay ne ci xolu nit ba tax jëf en soi lépp yàqu mooy musiba la bu rëy sax ak ñaaxaate bu dul woon man bu dul woon man du dox bu dul woon man du baax bu dul woon man nangam su dul woon man su dul woon man fan nga fàtte yàlla yàlla nag bu leen dox na loolu benn jikko la buy nekk ci xolu nit ñi alal di ko def maanaam di ko feeñal yooyu yëpp dañ ko war a faj dañ ko war a saafara mu am nag beneen boo xamante ne mooy euh, bokk na ci maanaam bu lëkkaloo ak bii sax la mooy nit ki yaakaar ne ak njàmbaareem rek rek rek rek moo ko may lii am te loolu mooy li daloon Qaaruna voilà moom biñ ko waxee ne ko laa tafrax inna allaha laa yuhibbul farihin wabtaxi fii ma aataaka allahu wabtaxi fii ma aataaka allahu wala tansa nasibaka min ad-dunya wa axsin an kama axsana allahu ilayka wala tabghi al-fasaada fil ard bul nekk koo xamante ne da ngay puukrew maanaam eh, di feeñal ak mbégte boo xamante ne da ngaa jàpp ne yow yaa yaa màgg moo tax muy jubilé yàlla ci li la yàlla jox gis nga li la yàlla jox muy sa alal ju bari gi voilà comme li alquran wax wala kat aate wala wa aataynaahu wa aataynaahu minal kunuuzi maa inna mafaatihahu latanuu'u bil usbati ulil quwwa li nga ko jox ci ay trésor ay ay magasin trésor dafa toll loo xamante ne caabi yi rek caabi yi ubbi magasin yi ponkal mboolooy ponkal buñ jàppoo woon doon jàppoo caabi yi dañuy am problème yanu ko dañuy am problème yanu ko dañuy sori sax la tax mu sax la dañuy sori ci man koo yanu mooy voilà mooy imaginer nga benn hangar bu rëy nga def ci ay or wurus jamaa et cetera ay marchandises et nga tëj beneen nga jël ay billets voilà 500 500 euros 500 euros 500 euros ay billets tegale ba magasin bi fees nga tëj jël beneen magasin et cetera maanaam caabi yooyu na maanaam lu nekk ay valeur caabi yooyu na la ne boo ko dajaloo woon gars yi bu ñu ko bëggoon a yanu ponkal ay ponkal bu ñu bëggoon a dañuy sori ci ban koo yëkkati xam nga kooku bu alal gu bari la yoroon mais nee na. Euh, moom dafa ni borom subhaanahu mais gaa yi ne ko ah waaye te nga bañ di puukarew di wane sa mbégte gu rëy ji ci anam goo xam nga ne jàpp nga ne mbir yëpp ci yow rek la jóge maanaam wane sa mbégte ngir ne borom subhaanahu wa ta'aala moomu xéewal loolu aayul wala wane mbégte nii rek ndax da ngaa loolu aayul mais di wane ni man maa aay yéen ay yaafus ngeen moo tax xeet woowu moo ko. Euh, ñu ne ko sàkkul sàkkul ci lii la la yàlla jox sàkku ci kër gu mujj gi mooy àllaaxira waaye bul fàtt si cër fii ci àdduna maanaam sa àdduna mu ngi ci dund dund bu descend bu neex no noosal defal lu la neex voilà jëndal ay ay jet comme bu doon suñu jamono la nga wax da ay jet privé sa saak yi ngay jënd saak jënd ko nangami million jëndal yére yi ngay sol nu mu cher garaawul bul ci jublu puukariw rek defal ne parce que yàlla bëgg na tamit bu la defalee xéwal muy feeñ ci yow comme ni ko yonent bi wax sallallahu alayhi wasallam et cetera et cetera bu fàtt si cër ci àdduna waaye nag rafetal ci nit ñi nag comme ni yàlla rafetal yi ci yow maanaam gëstu nit ñi fàttaliku ñeneen ñi xalaatal ñeneen ñi te nekk ci suuf si di wut loo noo koy yàqee nooy yàqee jikko yi nooy yàqee say doxalin say bëgg lépp déedéet mais moom li wax rek mooy innama utiituhu ala ilmin indi gis nga lii boo gisee ma am ko mooy man ma am xam-xam c'est-à-dire que xam-xam bu tukkee ci man ci laa ko amee c'est-à-dire que man maa dama jàng économie gestion management xam bu baax xool situation politique géopolitique situation sociale def ay étude de marché ci mboolem li may def ba am précision ci mbir yi ma jaar rek fa maanaam moo tax alal gi yëpp ma am ko sama xam-xam la jóge loolu ci man mii la Voilà. voilà borom bi ne alam yara anna allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jamaa xanaa gisul ne buur yàlla subhaanahu wa alagoon na ci lu ko jiitu ci ay maas mooy ay génération ñoo xamante ne ñoo ko ëppoon doole ba pare gën koo bëri lu dajale mais loolu ku ko gisul doo doo doo doo doo comprendre donc loolu tamit beneen musiba la buy dal buy dal ci alal fi ñuy jeexale ci musiba yi dal ci alal incha allah su ko defee jotaay bii di ñëw nag ñu daal di ñëw ci gàttal ci saafara euh, parce que yu ci ëpp buñ ko xoolee ni dinañ gis ne am na ay saafara ngir faj ko mais saafara yooyu noonu yëpp boo ko xoolee day tënku maanaam ci yenn rek la saafara yooyu suñ suñ ko tuddee incha allah après ñu dugg carrément nag léegi ci buntu euh, maanaam sàkku alal euh, ci gàttal ah ba pare dugg ci asaka nag leeral ko xàq bi mooy xàq ko ci asaka. Euh, fi ñu jeexale mooy lu fait que euh, alal bokk na ci musiba yi mooy day tax nit ki du am maandute léeg-léeg du du ba pare yërmande day deñ ci moom ba pare du bëggal boppam li muy bëggal ñeneen ñi loolu léeg-léeg alal gu da koy indi da koy mën a détecter ci nit plutôt pas da koy indi mais da koy détecter ci nit mu war koo fekk moo tax borom subhaanahu wa ta'aala daan ne yaa ayyuhallaziina aamanu anfiqu min tayyib anfiqu min tayyibaati maa kasabnaa maa kasabtum wa mimmaa akhrajnaa lakum min al-ardi wa laa tayammamul xabiisa minhu tunfiquuna wa maa antum bi aaxizihi illaa an tufliduu fiihi yéen ñi nga xam ne gëm ngeen dugg bu leen boo leen dee eh, boo leen de maanaam dee leen joxe jël leen ci alal gi nga xam ne moom mooy ci yu tey nga xamante ne moom ngeen fànn mooy maakasab ñun tey baate maakasab li ngeen fànn ci alal mooy ngeen jot ko parce que da ngeen doon commerce ak li ñu leen ci suuf si ci ay mbell ci trésor ci ressource naturelle eh, ak ci am-am yépp jël leen ngeen dépensé ko ci yoon bu baax def leen loolu walaa tayammamul xabiisa bu leen jublu ci li nga xam ne moom mooy lii li li di bon la maanaam tey booy joxe di saraxe wala ngay maye ngay jox azaka bul dem par exemple nga trier sa yëre yi nga xam ne dañoo xotteeku nga jël leen dana may dama noom yi mu dama koy maye wala boog nga dem jël sa alal di nga xamante ne maanaam soxlaatoo ko parce que mënatoo koo jaay parce que mi ngi commencé yàqu nga maye loolu déedéet jaa li ngay jaay wala nga maye et cetera maanaam bu leen def bu leen ne waaye comme lii moom bëggatuma ko naa ko naa ko joxe déedéet bu leen def loolu walastum bi aaxizi illaa an fii fiihi te yéen loolu sax buñ leen ko doon jox doo leen ko nangu lu dul ngeen gëm gis nga gis nga muy wax psychologie wu nit loo xamante ne tey buñ la ko doon may ñàkk pexe rek la koy tax jël boo koy jël sax da ngay gëm di gànne yéen bu leen jël loolu di ko joxe.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 بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إن نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا